waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa atasa wada'a yadahu aw thawbahu alaa fiihi wa xafata aw gadda bihaa sawtahu shakka raawi rawaahu abuu daawuud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafidu annawawi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala ginnaaw bi nga xam ne lañu gis ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis ci suñu buntu bi garab gi ci tool bi ñu ngi ci kitaabu salaam ba léegi baabu istihbaabi tashmiiti al-aatisi idaa hamida allaha ta'aala wa karaahiyati tashmiitihi idaa lam yahmadillaah ta'ala wa bayaani aadaabi at wal utaasi wat-tasaa'ub muy buntu bi wax soppu daal di ñaanal yërmande dëgëralu dëgër laay ci nga xam dafa tissuole bu sante yàlla mi nga xam ne moo kawete yéegut waaye sib guñu sib nga naan yarhamukallah koo xam ne moom ba mu ba mu santul yàlla ak li nga xam ne mooy tegginu nan la ñuy defe loolee tashmiit ak ak eh, eh, wal utaas ak li jëm ci wàllu tegginu tissuole nit ki xam buy tichooli est-ce que day day tichooli yuuxu comme ni ñu waxoon ci bii ñuy jeexal wattasaabu ak ëbbali nan la koy defee ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadis bi nga xam ne moo doon xadis huit cent quatre-vingt-un mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala atasa rajulaani inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa shammata ahaduhumaa wa lam yushammit al-aaxar walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi muy 882 mu ne wa an abi hurayra ba léegi mu ngi jël ci indi ci bunt bi ci beneen saxaaba bu tudd abu hurayra ad-dawsi xaafizu saxaabati radiyallahu anhum annahu qaala mu ne kaana rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon idaa atasa bu ma soo natti shooli wada'a yadahu di yonent may saataan doon natti shooli waaye ëbbali na du doon def comme niñ ko gise woon ci jotaay yële ñu génnoon waaw ndax ak tishooli tisóol yi yàlla da koo bëgg waaw moo la inna allaha yuhibbul utas waaw <laughs> voilà léegi moom bu ma soona tisóol nag yonent bi alai nan la doon def wadaa da doon teg yadahu loxoom aw walla boog sawbahu muy yërim fiihi ci gémmiñam wa xafada mooy mu wàcce waaw mu wàcce aw gadda benn la ñoo bokk lu ñuy lu ñuy mooy mooy suufeel biha sawta mooy buy tisool yi day wàcce du du du du istirsal ci affaire yi day non day fexe lu mu ko gën a mën a naje eh, ba wàcc nekk loo xam ne lu woyof noonu la ko doon defe biha sawtahu baatam mu ne lool mooy entre xafada aw gadda mu ne lool shakk ci sakki sàkk mooy ar-rawi kenn ci ñi solo xadis bi mu ne xadis bii da rawaahu solo na ko Abu Daawud di al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi wa Tirmidi ak taalibe bi al imaam at-Tirmidi rahmatullahi ala al-jamii mu ne wa qaala moom mu mujj mi nag imaamu Tirmidi bi mu ko solo bee da ne xadiisun li xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér kon laaj bu njëkk bi ci njàngat bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar doon nga ko solo. ñu ne la xadiis bii de ah, al imaamu Ahmad moo leen ci jiitu woon di sëriñu al imaam Abu Dawud al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala léegi après moom dina la wax ar-raawi kooku imaamu Nawawi ne shakka ar-raawi kan la loolu dinañ ko al imaamu Abu Dawud rom mu ngi ko indi kon rahimahullah awwalu kitaabil adab baabun fil utaas mu ne haddasanaa Musaddadun mu ne ki ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-A'war rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi yani ibn Ajlan gis nañ ko fan yii yëpp ñu ngi ko gis muy Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani mawla Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a Abu Abdillah al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Sumayy moo ko jëlee ci Sumayy si woon ci Sumayy al-Qurashi ñi ne al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani mawla Abi Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham ah, waa kër ñii ñoo noon jaati géem magu Abu Jahl bi di al-Harith ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu kii Sumay mooy Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Salih moo ko jëlee ci Abu Salih di Zakwan mooy Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani borom import export rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëlee ko ci Sayyidina wa Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha adgha wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa xafada aw gadda biha sawta mu ne shakka Yahya waaw fii imam Abu Dawud rahimahullah mu nekk sikki sàkka moo Yahya di al Ahwal di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz rahimahullahu ta'ala moom moo sikki sàkk ah kon imam An-Nawawi ne shakka ar-rawi ar-rawi kon imam Abu Dawud nee na mooy eh, ki ko sëriñam bi jële di Musaddad ibn Musarbal ibn Mustarhad non Musaddad ibn Musarbal Musaddad ibn Musarhad voilà Musaddad ibn Musarhad ibn Mustar Musarbal ibn Mustawrad voilà loolu la Musa Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan ki mu ko jëlee muy Yahya al-Hafiz al-Qattan moom moo si gis ak kanta al-imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi moom. ci abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu xafdi sawti wa taxmiiril wajhi inda al-utaas mu ne haddasanaa Muhammad ibn Waziir al-Waasiti mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Waziir al-Waasiti li Muhammad ibn Waziir ibn Qays al-Abdi Abu Abdillah al-Waasiti rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Yahyaa ibn Sa'iid gis nañ ko muy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mi ngi gis nañ an Muhammad ibn Ajlan gis nañ ko sànq an Sumayy gis nañ ko sànq an Abi Salih gis nañ ko sànq an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha 'atasa ghatta waaw fii ghatta waxul wada'a mooy day muur bu ma soona tisóoli da doon muur wajhahu xar kanamam bi yadihi ak loxoom aw wala boog bi sawbihi wala yéreem wa ghadda bi amul bi moom fii wa ghadda la wax ah wa ghabba mu daal di eh, biha wàcce biha sawtahu mooy comme ça noonu bu ko ci mu wàcce li waroon a ci suul bi ni waroon a foore mu gën a moins mu ne hada li imaamu Abu Isa hadith la hasanun bu baax sahih bu wér moo tax imaamu wax ne wa qaala hadithun hasanun sahih léegi hadith bi nii kon nii la ko al imaamaani daal di indi léegi ginnaaw njàngat mu njëkk bi ana ban lëkkaale dong la am ak suñu eh, buntu bi ñu ne la mooy beneen côté bi ñu doon wax ci bi ñuy jeexal waxoon nañ la imaam ni mu repartir rahimahullah hadis yi ginnaaw bi mu di hadis yi wax ci istihbaabu tashmit al afis yi di wane sopp gu ñu sopp nga daal di euh, euh, ñaanal yërmande ki nga xam ne moo tisoo li ne alhamdulillah waaye sit gu ñu sit li nga xamante ne nii mooy waxu ko ba mu si tisoolee waxu ko waaye léegi nag mu indi wa aadaabi tashmit wal utaas voilà mooy tegginu tashmit indi na ko bii weesu. waaw mooy baa bokk ci teggini képp koo xam ne waxul alhamdulilah nga bàyyi ko noonu waaw waaye bokk na ci teggin yi nga xamante ne nii eh, al otas wal otas mooy tisooli mooy booy tisooli nga bañ a yëkkati sa kaddu waaye nga jël sa loxo wala sa yére walla sa kaf wala yooyu sa sa tenq wala sa kudd wala yooyu en tout cas nga teg ko ngir daal di tisooli bi tamit ba a tasaaroo comme li ñu waxoon nga tisooli sa waay lu bari génne sa bakkan yi wala kii bi après yow nga daal di eh, am ñoo xam ne da nga leen koy laalal sa mbokk yi waaw loolu teggin yi mooy kon mooy jël sa loxo boo ci sóoli nga teg sa loxo ci sa gémmiñ gi walla nga teg ci li nga xam ne mooy ab sur walla ab li nga sol benn wet gi nga teg ko wala tenk wala li nga xam ne mooy kudd eh, wala yooyu noonu xasab bi wala yooyu nga daal di koy def loolu mooy teggin yooyu leen di moo daal imaam al-Hafiz al al al ibn Hajar rahimahullah muy wax wa min aadabil aatisi an yaxfida bil atas bil atas sawba voilà mooy bokk na ci tegginu li nga xam ne mooy eh, aji tisóoli gi mu wàcce baatam tisóolim eh, gi sawtawu kàddoom wa yarfa'uhu bil hamd waaye nag bu waree alhamdulillah na ko wax ci kaw pour nit ñi dégg ko waaw booy tisóoli fexeel tuut mu bañ a foor lool ndax loolu nooy bañ a mu foor mooy sa loxo nga ciy teg wala sa eh? léegi après booy alhamdulilah nag nga wax ko ci kaw ngir nit ñi man laa dégg ba man laa yarhamukallah waaw léegi mu ne wa an yughatti wajha bokk na ci teggin yi comme liñ ñëwee ci riwaay imam Abu Dawud bi da ne boobu yonent bay saa saam li doon def mooy moom bu ma soon di tisooli kaana idaa atasa ghatta wajhahu bi yadihi xar kanamam la doon muur xam nañ ne xar kanam bi boobu liñ ci jublu mooy gémmiñ gi ak fi nga xam ne fi la tisooli bi génne bakkan beeg bu ko defee du lor keneen léegi kon mooy <coughs> bokk na kon ci e, teggi ni mooy wa an yughatiya wajhahu li alla yabdu min fiihi aw anfihi ma yu'dhi jalisa al imam al hafiz xajar mu ne bokk na ci teggi ni mooy mu muur xar kanam ngir mu bañ a feeñ génne ci gémmiñ gi wala ci bakkan bi li yoo xam ne da ciy lore ci mu toogal mooy li ñu wax sànk wala gi mu toogal waaye beneen teggin boo xam ne wala yalwi unuqahu yaminan wala shimala buy tisóoli nag bu mu lem doq gi di tisóoli lem ko guus wala droite parce loolu bu ko defee man naa indi problème waaw mooy <laughs> li allah yatadarrara bi daalika ngir mu bancee loroo voilà ngir mu bancee loroo loolu moo tax ñu koy wax lool léegi euh, mu ne qaala ibnul arabi mu ne al imaam ibn al arabi al maliki nee na al hikmatu fi xafdi sawti bil utaasi eh, mu ne lii li nga xamante ne mooy eh, xërëñtéef sagesse bi nekk ci ki nga xamante ne mooy ci sóoli ñoo digal ko mu daal di wàcce baatam ah waaye eh, te buy kii mu ne loolu lan la mooy an na fii rafan yi ndax ci yëkkati woo di tufooli def ko bu baax loolu isaajan lil a'da day traumatiser te day am loo xam ne moom lay def ci cërëm yi waaw cërëm yi neeram yi da ciy jouer waaw moo tax même u ñandu yow ki gën a moom ci la ñandoom bi tane waaw da ngay maltraiter sa kii kese waaw <laughs> loolu moom waaw mu ngi noonu kon isaajan yuuxu gi moom wax ko ci kaw mu ne wa fi taghtiyatil wajhi annahu law badara minhu shay'un ah, ada jalisa waaw li tax nag yonent bi alayhi salaatu jàngal ñu ne da ngay muur sa xar kanam gi mooy sa bakkan bi sa gémmiñ gi bu boobaa mooy parce que eh, boo ko defee bu dara génnee boo ko defee yow mu mu mu mu yem ci yow nga bañ cee lor ki nga toogal eh, walaw la waa unuqahu siyaanatan ah, li jalisihi lam man min al iltiwa mu ne waaye nag bu doon ne day moytu mais bon léegi ci bi du ma teg sama loxo teg kii waaye damay damay geestu waaw bu may ci sóoli rek damay geestu ni li rek mu ne lool bu ko defee rek lem dokk gi noonu <laughs> ah loolu ah ngir ngir siyaanatan ngir bañ a ngir ngir ngir moytu euh, préserver ki nga xam ne moom la toogal ah lam ya man minal iltiwa koo bañ ah eh, eh, wóoluwuñ bu ko defee loos wi lapp Euh, daal di daal di daal daal daal di euh, kii dëngu <laughs> dëngu dëngu dëng mu def ci bi mu tisoolee rek wadd ànd ak ànd ak loolu quoi <laughs> daal di na daal lemu noonu rek wadd ci suuf <laughs> waaw waaw mu ne waqat shahadna man waqa'a lahu zalik ñun am imaam ibn al yi waaw fekke nañ te gis nañ koo xam ne looloo ko daloon mu tisooli rek tourné ba mu tourné rek daal lemu kay waaw lu metti daal du ko cay dal kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la euh, euh, euh, loolu nañ ci bàyyi xel quoi hmm? kon lii lu ama am solo la al imam ibn daqiq al iid rahimahullah mu ne lii nii bokk na ci bon loolu gisoon nañ ko bii passé sax gisoon nañ ko bii passé en tout cas lii mooy teggi ni nga xam ne hadis bi moom leen di mooy mooy tandiku di di di di tissu li saa nga teg sa loxo wala nga teg loo xamante ne moom ngay muuri sa gémmiñ ak sa xar ak sa sa xar kanam gi mooy sa gémmiñ ak sa bakkan bi ngir nga bañ a lor sa mbokku ndax kat la wala dirar bul lor sa waaye bul lore bul lor sa bopp nag mooy lem sa doq gi bu ko def au lieu nga nekk di jëlal sa kaff nga daal di koy teg ba nga xam ne li ngay tissu li wala mouchoir boo xam ne moom nga yor wala sa kudd bi nga xamante ne lépp ci loolu lay nekk nga xam ne doo ñëw di ko kii waaye eh, booy puus boo ñàkkul nga mën a puus nga wan a puus beneen côté bi mooy na ko def ndànk waaw na nga ko def ndànk mooy boo ñàkkul it nga puus tuuti mooy eh, xaw a gestu mooy bu ko def bu baax def ko ndànk rek waaw ndànk waaw mais boo ko fi defee bu baax rek kii lii imaam Ibn al-Arabi yi di wax damay ragal loolu mu ne moom gis na ko mu dal mu dal lay dal wallahu taala alam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne mu indi beneen hadith hmm? mu indi beneen hadith muy 883 mu ne wa an abi Musa radiyallahu taala anhu anna qala kaana alyahuudu yataatasuuna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarjuuna an yaquula lahum yarhamukumullah fa yaquulu yahdiikumullahu wa yuslihu baalakum rawaahu abu daawuda rahimahullahu ta'aala wa tirmidii wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamu al haafidu an-nawawi rahimahullahu taala mu indi beneen xadis bi mu ne xadis bi ah mu ne wa an abi Muusa mu ngi jële ci baayi Muusa looloo doon dakkantalam muy Abdallah ibn Qays al-Ash'ari ah Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne ka annahu qaala mu ne kaana al yahud mu ne yahuud yi de dañoo nekkoon hmm, yataatasuuna di faire semblant di ci sóoli inda rasulillah waaw ca yonent bi alayhi salatu wassalam yarjuuna di yaakaar an yaqula lahum mu ne leen yarhamukumullah yal na leen yàlla yërëm waaye buñ ko masoon a def ba toog def seen cinéma ba fa yaqulu yonent bay saa saam ne leen yahdikumullahu wa yuslihu baalakum yal na leen yàlla gindi te yëwénal seen état quoi defar seen mbir mu ne bi rawahu solo ko Abu Dawud bi al Abu Dawud wa Tirmidhi ak Abu Isa rahmatullahi ala al solo we dane ah, xadis bi xadisun xadis la xasanun ba saxi bu wér kon léegi est-ce que laaj bu njëkk ñoom ñaar dong ko solo ñu ne mooy comme biñ génnoon rek al imaamu ahmadu rahimahullah moo leen ci jiitu al imaamu abu isa noo imaam abu daawuda te ku nekk benn bërëb kese nga ko al imaamu abu daawuda rahimahullahu taala ba léegi awwalu kitaabul adab baabu kayfa yushammatu dhimmi yi ki nga xam ne du jullit Ah, te dëkk ci réew mi bu ngeen nekkee ana nan ngeen koy waxe yarhamukallah nan ngeen koy defe tashmil mu ne haddathana Usman ibn Abi Shayba mu ne haddathana nettali nañu Usman ibn Abi Shayba di Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman mooy grand frère Abdallah ibn Abi Shayba muy eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba grand frère am voilà <laughs> muy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman Abul Hasan al-Absi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Waki' mu nekk ñu nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi rahimahullah qala mu ne haddathana Sufyan mu nekk ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawi Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah an Hakim ibn Day an Hakim ibn Daylam moo ko jëlee ci Hakim ibn Daylam de Hakim ibn Daylam al-Madaini ñii ne al-Kufi la dañ koy wax tamit Hakim ibn Daylami rahmatullah alayhi al-Kufi ñii ne al-Madaini an Abi Burda moo ko jëlee Abu Burda mi gisoon te jataay bii ba ca tegu <laughs> tam jële woon ko ci baayam ne man damaa dem dugg ci sama baay fekk mu ngi ci doomu bu jigéen al-Fadl ma tissooli waxuma alhamdulilah ah sama tante tissooli mun a koy alham yarhamukillah waaw <laughs> ah, Abu Burda moom ibn Abi Musa ñii ne woon Haaris la si nii na Amir wallahu taala alam nekkoon juge fële ca Kufa radiyallahu taala an rahmatullah alayhi an abihi mu jëla ko ci baayam bi Abu Musa di Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Musa al-Ash'ari at-Tamimi rahmatullah ala al-jami' Ah qaala annahu qaal ka kaanatil yahuudu mu ne yahuud yi dañoo nekkoon tata'asu hmm? ta'atasu ta'atasu ta'atasu inda nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yahuud yi dañ doon nekk di di di di di di di ti shooli ti shooli du inda nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yonent bi alayhi salatu wassalam rajaa am yaakaar an yaqula laha rajaa an yaqula laha yàkkamti di yaakaar mu mu mu mu mu mu ñëw mu wax leen yarhamukumullah yeneen saa saam ñaanal leen yërmande yàlla waaye yeneen tubaab saa saam jëli na seen cinéma ji fa kaana nekkoon na yaqulu doon leen wax yahdikumullah yal na leen borom bi gindi wa yuslihu tamuy defaral baalakum li nga xam ne mooy seen biir noonu la imaam Abu Isa no Abu Dawud indi kan daal imaam Abu Isa kanta moom mu ngi ko indi al imam at-Tirmidhi ci abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa kayfa yushammatu al-aatis mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz sëriñu waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu ne ki ñu nettali ma Abdurrahman ibn Mahdi di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdirrahman al-Anbari al-Basri al-Lu'lu'i Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki ñu nettali ma Sufyan moom lañ gisoon sànq ibn Sa'id ibn Masruq Ath-Thawri rahimahullahu ta'ala an Hakim ibn Daylam mu jëloo ko ci Hakim ibn Daylam gis nañ ko sànq an Abi Murra gis nañ ko sànq an Abi Murra gis nañ ko sànq radiyallahu anhu qaala kaana al-yahuudu yata'aatasuna 'inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yarjuuna an yaquula lahum yarhamukumullah fa yaquulu yahdiikumullah wa yuslihu baalakum lii la al-imaam an-Nawawi indi mu ne wa fil baabi an Ali wa abi Ayyuuba wa Saalim ibn Ubayd wa Abdillah ibn Ja'far wa Abi Hurayra haaza hadiisun hasanun sahiih al imaam Abu Iisa mu ne buntu bu mel nii di wax ci lii eh, ni nga xam ne noonu lañuy ñuy tontoo ab yahuud wala ku dul jullit koo xam ne danay alhamdulillah tisóor <laughs> yi alhamdulillah loo koy tontu est que moom da nga ko naan yarhamukallah déedéet kooku yahdikumullah nga koy wax. yàlla na leen yàlla gindi wa yuslihu baalakum waaw mu ne loolu buntu bu mel noonu hadis mel ni Seydina Ali ibn Abi mu nga ca imaamu Tabarani indi na ko na ko noonu al imaam Abu Ayyub indi na ko ak Salim Ubayd ñoom ñaar ñëpp Salim <laughs> ibn Ubayd mooy mooy hadis biñ la doon wax keroog ne yeneen eh, ne ne ne assalaamu alaykum <laughs> yeneen saa salaam ne ko ah, ah, alayka wa ala ummi waaye yal na nekk sa kaw waaye nag iza afasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin wal yaqul man eh, lahu man yaruddu alayhi yarhamuka allah wal yaqul yaghfirullah li wa lakum loolu xadiis boobu Saalim ibn Ubayd moo ko indi benn saxaaba la radiyallahu anhu dafa newoon ci ay nit <laughs> ci benn tukki quoi am benn waay ci ci mbooloo mi daal di ci sóoli waaye ji mu ci sóolee mu ne assalaamu alaykum Saalim ne ko radiyallahu anhu alayka wa ala ummika ne ko yàlla nag jàmm gi nga wax asalaamaaleykum yàlla nekk ci yow ak sa sa yaay mu ne nag fa ka anna ar-rajula wajada fi nafsi mel ni waa ji bon dafa mer quoi mooy li ko Saalim wax neexu ko dara waaw fa qaala léegi nag Saalim seetlu na lool radiyallahu anhu ibnu Ubayd saxaaba la seetlu na ne waa ji kontaanul ci lim ko wax mu ne ko ama inni lam aqul illa ma qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ne ko gis naa la mel ni gis naa la ngay mer waaye man de waxuma lu dul li yonent bi alayhi salaam waxoon parce que gis nga nii nga def da dañoo daloon ak moom atasa rajulun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qaala assalaamu alaykum mu ne ko dañoo masoon nekk ak mu ne waa ji dañoo mas a nekk ak yonent bi alayhi salaam benn waaye ci sóoli ne assalaamu alaykum comme yow ni ko defe fa qaala nabi yonent bi alayhi salaam ne ko nag alayka wala ummika waaw <laughs> yàlla nekk ci yaw ak sa eh, man nag loolu rek laa wax gis nga saxaaba yi seen yoon new <laughs> ñoom yonent saa salaam def la ñuy def quoi waa ji mer na mais mu expliqué ko lool tamit dafa baax voilà waa ji mer na parce que jàpp na ne bon moo tax ci beneen riwaay bi dana ko daa mel ni kontaanoo ci li ma mu ne ko non bu ma sañoon nag. doo doo doo ma tudd doo tudd ma yaay du ci lu baax wala ci ci ca safaan quoi mu ne ko nag man waxuma lu dul yoneen saa salaam wax parce que dañoo mas a nekk ci jotaay am benn waay tusuuli ne asalaamaaleykum yoneen ne ko waaleyka a ah, ane ko aleyka waala ummika yàlla nekk sa kaw ak sa <laughs> jàmm joo ak sa yaay looloo tax ma wax ko ba pare mu ne bu kenn tisoo lii na wax alhamdulillahi rabbil alamin hadis boobu moom la al imaamu an-Nawawi rahima al al al al xaafilu al al al at-Tirmidhi ne bokk na ci buntu bi wa Salim ibn Ubayd muy Salim ibn Ubayd wa Abdullah ibn Ja'far muy Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib tamit wa Abi Hurayra alhamdulillah hadis sayna Abdullah ibn Ja'far al imaam al-Bayhaqi moo ko indi Shu'ab alhamdulillah kanta hadis sayna Abu Hurayra mooy buñ fi gisoon te imaamul Buxaari yi soloo ko idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu axuhu aw saahibuhu yarhamuka allah fa idaa qaala lahu yarhamuka allah falyaqul yahdikumullah wa yuslih baalakum mooy xadis boobu nga xam ne eh, romb na ñu daal di ko faa ñu daal di koy gis fii nii nga xamante ne mooy xadis numéro huit cent soixante-dix-neuf loolu moom lay wax nii eh. kon xadis bii nii al imaam al Hakim daal koy solo bu imaamu Tirmidhi bi ak imaam euh, di koy wér imaamu Nasa'i ci al Kubra la ko indi euh, rahmatullahi ala al sunan hmm. al Kubra léegi euh, hadith moom dañuy jàngal beneen ci kon ginnaaw bi gisee lii lëkkaaleem ak buntu bi mooy tegginu tissu yi mooy bokk na hmm? mooy ki nga xam ne dimmi la du jullit kooku bu tissu yi ne alhamdulilah kenn du ko ne yarhamukallah waaw parce que loolu c'est pour les jullit xam nga yonent bay saasaam li mu wax kaddu bi mu wax léegi ci hadith sayna Abu Hurayra bi ñu fàttali léegi bu see imaamul Bukhari bi ne idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu axu aw saahibu xam nga loolu maa nga ne loolu bon est ce nekkul loo xamante ne nii surtout hadith sayna euh, al-Bara bi tashmitul aafis euh, euh, loolu est ce que nekkul lu joyu loo xam ne bon est ce que mënuñu ko cee boole rek ne loolu mën naa nekk dañ naan la loolu mooy am waaye xaas bi mooy lii loolu dafa général yonent bay saab saab moo ko xaas mooy moo ko moo ko euh, tënk waaw kon ñu xam ne lam doon wax kon moo tax ahadukum boobu jullit ñi la manuñu ne bon laa mafhum amul mafhum ñëpp la déedéet am na mafhum parce que yahudi bi ñu ñëwee yonent bay saab salaam xam ne ñaanam day dal malgré bi ñuy kàccoor yëpp di ko weddi xam nañ ne kii yonent la xam nañ ne ñaanam day dal léegi nag lenn rek lañ bëggoon waaw mooy malgré ñu nekk seen kàccoor gi ba pare mu leen di ñaanal yërmande <laughs> waaw moo tax saa bu ñuy bërxël yooyu yonent way saa saa boroom bi daf koy moo doon ca nuyoo ba rek bu ñu assalaamu alaykum ya Abal Qaasim yi waaw wala assalaamu alaykum yonent way saa saa ne wa alaykum <laughs> waaw yàlla nag dee nekk ci yow Abul Qaasim ah mu ne ah mu ne leen wa alaykum waaw delloo naa leen ko <laughs> waaw <laughs> mooy li ngeen ñaan lu ñaaw loolu delloo naa leen ko loolu nag dafa am solo quoi loolu day wane ne kon ñii ñi leen di wuyoo ak ñi ñuy wuyoo jullit bu tisoo li bokkul moo tax yeneen bi alei salaatu salaam ne kooku mu wan ñu ko lan lañ koy wax kooku gindeeku la la la moo moo baax ci moom loolu la aajowoo waaw moo tax ak kurul jullit moom moo la chrétien la wala juif la wala ci athée la wala koo xam ne gëmul dara animiste la wala ab ab ab ab bu gaa yooyu di di jaamu xërëm yi panafricaniste yooyu nga xam ne gëmuñu l'islam gëmuñu diine ñoom li ñu gëm mooy seen maam yeeg seen kiiwu der bu ñuul façon yooyu noonu moom bu la ku la ci defal njekk nii li gën moo ko mën a ñaanal du yàlla na panafricanisme gi dox déedéet waaw ay der bu ñuul di gëm der bu ñuul dox déedéet loolu lépp hamiyatul jahiliyatul ula la waaw négritude yéeg négrituniste yéeg façon yooyu yépp ñooñu ñépp ay idée saytaane képp la ñuy wër lañuy taxawaaloo waaw léegi ñooñu ku la ci defal njekk nag lu gën loo leen mën a ñaanal mooy yahdikumullah yal na leen yàlla gindi génn leen ci réer di nekk ndax ci ignorance lañ nekk ba pare jàpp ne ñoom kefee xam waaw di gis nit ñi de oh wal iyaazu billah waaw ñoom nga xamal leen ne leen yahdikumullah waaw yéen moom yàlla na leen yàlla gindi quoi <laughs> loolu mooy lu gën wa yuslihu baalakum seen état moom dafa laaj réparer ndax état kufru moom dañ ko war a réparer dugal ko ci kii ci jullite ci wommatul ngir borom bi kon nag wa yuslihu baalakum yeneen ay sa sam kon hadis bii moom li ñuy jàngal ci tegginu mooy ci sóoli mooy ah ndeke am na différence ah même bu dee ne waxoon na ca hadith Seydina al Baraba bi mu ne dañoo digal juróom-ñaar tere ñu euh, juróom-ñaar bokk na tashmitul aatis waaye waaye bokk na ca la euh, euh, al kii nu mu tudd haqqul muslimi alal muslim boo bële mu boole woon ko ci loolu dañuy xam ne ko loolu la ne àqub jullit ci jullit loolu amul ñu naan bon dafa tuddu jullit ñi parce que ñoo gënoon a bari moo tax waaye ñeneen ñi ci biir lañ naan déedéet parce que yonent bi alayhi salaam ñu leeral que ah. ñi nga xamante ne kat ñooy yahuud yi bokkuñ ci waaw parce que bi ñëwee di jéem a tisóoli tisóolilu ngir am ñaanam waxu leen yarhamukallah de dana yahdikumullah xam nga lii moo taxoon waa ahlul kuufa boo fàttale ko masala dañuy gis <laughs> ci jataay yee génn ñoom ñu ne noonon eh, hadis boobu bu huit cent soixante-dix-neuf bi non fali waayo waa ji fa iza qila lahu yarhamukallah waa ji na tontu ne yahdikumullah wa yuslihu baalakum ñoom ñoo wax tashmitul hafiz daal ku pichool yi kenn du ko wax loolu ñu ne ba ba kee na woon waaye daa loolu daa bokk ana fan la bokkee këne mooy fii eh, eh, eh, yahdikumullah wa yuslihu baalakum bi yonent bay saa saa wax fii ci xadiis sayna Abu Hurayra bi ci imaamul Buxaari yi dana nit bu sant bu bu bu pichool yàlla mbokkam ni wala ki nekk ak moom na ko wax yarhamukallah moom bi di sóoli moo naan yéen bii ko mu laay ñaanal ko mbokkam ni alors que ci yahuud yi lan la mooy yonent bay saasaam bi leen waroon a wax yarhamukal yarhamukumullah moo leen ne yahdikumullah kon ñaar yooyu bokkuñ mu xamal ne ñoom ñoom laa du seen bërëb du du bërëb du pour ñoom parce que wommatuluñ ngir seen boroom kon hadis bi loolu lay wax lëkkaaleem ak suñu bunt mooy tegginu li nga xamante ne mooy euh, euh, ci sóoli koo xamante ni du boroom du jullit looloo tax al imaam boo seetee mu daal di ko indi foofu al imaamu euh, euh, euh, abu abu daawuda mu daal di koy indi foofu ne yahuud yi dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii mooy kayfa yu sammat yu sammatu naka la ñuy waxe ak ab zimmi bu tichoolee moo loolu nag nga ne ma bon affaire bi ñooñ dañ doon tichool tichool léegi bu tichoolee direct dañ naan mu tichoolee mu ñàkk tichooli muy bu koy faire semblant benn la bu boobaa it yahdikumullah lañ leen di wax ah yal na leen yàlla gindi wa yusluhu baalakum mu yëwénal seen état bi nga xam ne newul ci wommatul ngir yàlla ak ay yonentaam alayhim asalatu wassalaam qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu indi xadis bi nga xamante ne mooy bi mujj ci bunt bi bi mooy dernier xadis ah mooy xadis 884 mu ne wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa tasaa'aba ahadukum falyumsik biyadihi alaa fihi fa inna ash-shaytaana yadxulu fihi rawaahu muslim rahimahu llahu ta'ala kon al imaam al haafid an-Nawawi mu daal di indi hadith bi mu ne wa an Abi Sa'id mu ne mu ngi jëlee ci Seydina Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala al-Khudri radiyallahu anhu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idaa tasaa'aba bu ëbbalee ahadukum kenn ci yéen fal yumsik bi yadihi ala fihi na jël yoxoom teg ko ci gémmiñam waaw mooy ëbbali bu ŋaaŋ noonu rek bi ñu benn <laughs> ŋaaŋ bàyyi no déedéet na jël loxoom teg ko ci ci gémmiñ gi sinon fa inna shaytaana yadxulu yadxulu fii shaytaane danaan sëroox daal di dugg ci biir gémmiñ gi waaw da ciy dugg ah <laughs> mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim rahmatullahi ala al jamii léegi nag mu des est-ce que laaj bi mooy est-ce que ñoom est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñam daal imaamu ahmad ak beneen sëriñam al imaamu daarimi daal dina ko solo na ko noon ah, ki nga xam ne mbokku taalibeem daal imaam abu daawuda rahmatullah ala al jami' al imaamu muslim wa abul husayn mu ngi ko ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq buntu bi eh, eh, surah yi def tashmit al aatis mu ne haddathani abu ghassan al misma'i malik ibn abd al wahid mu ne nettali na ma man dong haddathani Abu Ghassan al ko koo xam ne dakkantalam te loolu si siiwee woon mooy Abu Ghassan waaye al-Misma'i nee na waaye Malik la tudd ah Malik ibn Abd al-Wahid ah, al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Bishr ibn al-Mufaddal mu ne ki ñu nettali ibn Laahib ar-Raqaashi mawlaahum Abu Ismaa'iil al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Suhayl ibn Abi Saalih mu ne nettali nañu Suhayl ibn Abi Saalih Zakwaan as-Sammaan Abu Yaziid al-Madaniyu as-Sammaanu al-Ghatafaani moom itam nit mi baayam doon def looloon def al-Ghatafaani mawlaahum rahimahullah annahu qaala mu ne sama sami'tu ibnan li Abi Sa'iid al-Khudri mu ne dégg naa benn doom boo xam ne ci bu <laughs> Abu Saïd al-Khudri yu haddisu muy nettali ah nga ne ah diir waay sa waay ma ne non xaaral bañ pare <laughs> li Abi Saïd al-Khudri eh, rahimahullahu <laughs> taala léegi kii mooy kan kii mooy Abdurrahman ibn Abi Saïd ah, Abu Saïd Sa'd ibn Malik ibn Sinan la tuddoon ah, ibn Sinan ibn Zalaba ibn Ubayd ibn Abi léegi kon doomam jooju moo ko jële ci an yu haddisa muy nettali ma mu ne <coughs> ab yi ah, muy nettali sama baay <coughs> mooy <coughs> Abu Salih Suhayl daa fekke jata daa fekke nettali mooy doomu Seydina Abu Sa'id al-Khudri moo doon nettali baayam di sa di di di di Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export waaw moom moom baayam moo doon taa sëriñam bi gën mag déggoo keroog moom la doon naan dama ànd ak sama baay ñu dem Sham ñu fekk waa Sham di nuyu waa jàngu bi di leen wa asalaamaaleykum mu ne ah déet bu leen leen na yeneen nee na dégg ne moo leen nekk ah la tabda'ul wala bi salaam waaw bu leen njëkk bu leen njëkk di nuyu di salaam ñi nga xamante ne yow yahuud yi du caagante ne nasaraan yi waaw moom. baayam mooy sëriñam bi gën a mag Suhayl <laughs> nee na nag damaa dégg doomu Seydina Abdurrahman ibn euh, al-Khudri euh, Seydina Abu Abdillah euh, Abu Sa'id muy nettali sama baay bi Salih ibn muy Abu Salih Zakwan as-Samman an abihi jële moom ci baayam mooy doomu Seydina Abu Sa'id bi di jële ci baayam di ko nettali kan baay Suhayl muy zak kii as-Samman az Abu Salih mu ne an abiihi muy Abu Saïd ah, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhuma ibn Shahid annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha tasaaba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fi fa inna shaytana yadkhul waaw kon mu ngi noonu ah, am na nag ci yenn riwaay yoo xam ne comme bu imaam Abu Dawud bi bi nga xam ne moom Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamadani mu jël ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih eh, ar-Ru'asi mi ngi gisoon sa ci sànq an-Naysaburi mu jël ko ci eh, Sufyan muy ath-Thawri an Suhayl menn nahwahu lu mel ni mu ne foofu qaala fi salaati falyakzim mastata rawatina bu dee ci julli na nëbb waaw mooy eh, ëbbaleem googu lu mu man lu mu man na fexe góor góorloo góor góorloo góor góorlu ba gi nim ko nëbb ko bu baaxa baax kon loolu lu ama am solo la waaw kon mu ngi noonu léegi nag kon lii la nga ne ma moom mooy man ibni ibnan li li abi Sa'id ñu waaw du mu baam xam nañ ko Abdurrahman la ibn abi Sa'id <laughs> euh, euh, euh, al-Khudri rahimahullah abu hafsin ñi ne abu jaafar ñi ne abu muhammad rahimahullahu taala kon hadith bii la imam tëje muy wax ci ni mu tudde buntu ba partie bu mujj ba mooy wa aadaabi ah, at-tashmit wal utas wa tasaawut tegginu tishool mooy ki ne tishool ki tishool yi na alhamdulilah nan nga koy waxe yarhamukallah yan ñooy teggini kon bu dee gis nañ dañ ko naan yarhamukallah ak yi ñu waxoon wuteeg ci amoon ndax mën nañu wax leneen lu wuteeg lool loolu taxawoon nañ bu dee yéeféer nag doo ko wax loolu nag naan ko yahdikumullah wal utaas ak tamit ni ngay tisooli gis nañu ne saa sam da doon teg loxoom wala biirim ba pare daal di koy wàcce ngir mu euh, son bi ba a euh, kawe lool léegi nag mu des wa tasaawum mooy lan mooy tegginu ëbbali nag mu ne ñu yoneen saa salam de mu ëndil ñu xadis bii bu masoon a ëbbali da doon teg ah da dafa wax mais moom masula ëbbale voilà <laughs> dana idaa tasaa aba bu kenn ci yéen ëbbalee na nga teg sa loxo ci sa gémmiñ Ah, te gisoon nañ fële bi mu ne ak kii al mooy kii de ci ci yàlla la jóge inna allaha yuhibbu bok yuhibbul utaas wa yakrahu tasaa'ub voilà waaw ba pare mu ne fa inna eh, ndax tasaa'ub ah, eh, loolu ci yàlla la jóge kanta li nga xamante ne ak eh, tasaa'ub bok ci ci ci saytaani la jóge waaw mooy ak tisooli yàlla da koo bëgg ba pare bañ li nga xam ne bëggul li nga xam ne mooy ak ëbbali ndax ak ëbbali ci euh, euh, shaytaani lu jóge waaw mu ne fa ida tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata loolu taxawoon nañ si bu baax foofu fa inna ahadakum ida tasaaba dahika minhu shaytaan ndax kenn ci yéen bu ko ëbbali na ko jañ loo gën a man ndax boo ëbbalee shaytaane day dalay reetaan ko waa di la kekku <laughs> xoolal ah. ndax day soppi sa nit rek loolu comme niñ ko taxawoon loolu yàggoon nañ si foolu fii nag teggin bi la lay wax ne loolu mu la fal yaru daw masotan loolu mooy ak lan ak loxoom na ko def ak loxoom waaw mooy gémmiñ gi moom na na na ci teg loxoom sinon buy amu porox ndollu seytaane naan sarox waaw waxoon nañ la dugg googu taxawoon nañ li ñii ne mooy dugg gi Imaamu Nawawi doon wax naan bon ñenn ñi dañ ne dugg gi mooy eh, bu reyal la ma ne loolu mooy dëgg waaw dugg kay saroox lay def waaw te nag moom daa mën a yàq ñii ne mooy tamakkun gi muy am ci yow rek ndax lépp loo xam ne dañ cee dugg da nga koy posséder ba pare di ci man di di ci soppandiku ni mu la neexe moo xam ci lu baax wala ci lu bon waaw waaye lii mooy dugg directement réellement la naan sëroox waaw kon kooku xam nga ne mos bañ na doomu aadama bi <laughs> waaw <laughs> bañ na ko lool ba mu ngi xool rek buntu bum ko duggee ba man koo am nii nii am possession ci moom posséder ko di ko def loolu yées ak tamit di ko dugal ay jax-jaxal ak ak ay xalaat yoo xam ne la yuhmadu uqbaha xalaat yoo xam ne moom seen du ñu gërëm seen mujj léegi nag yonent bi saa saam xamal lu ñuy def boo ëppalee bul ëppale rek ngaang noonu waaw non seulement saytaane mais yow weñ wuy naaw sax mënoon na ne saraax sa biir gémmiñ gi nag nga am problème wala benn yoo wala yoo xam ne insecte buy naaw daal di fiy dugg waaw loolu lépp mooy da ngay teg sa gémmiñ nga teg ci sa euh, li nga xam ne mooy sa gémmiñ en plus yow bu dee ne moos nit nga koo xam ne li ñu waxoon aadaabu socc yow doxaloo ci tuus boo ŋaangee noon nga jege ñoon ñëpp waaw nga daal di leen lor ak si gémmiñ gi nga xam ne mënoon nga koo socc quand même te boo ko soccee sax dañ na ne lii ngay def mooy jëlal sa loxo nga teg ci ndax boo ko bàyyee noonu entrée mooy t'as ouvri t'as ouvert les portes de ton euh, organisme <laughs> pour Satan <laughs> mu ne ci waxoon nañ la moom moom moom Satan moom saytaane moom <laughs> ci dugg ci ci ci doomu aadama bi moo gën a yées ah till till goo xamante ne nii moom nga sànni ci ay cuuc yu dóoru juddoo ngunub cuuc gis nga dam leen di saccager looloo gën a ndaw saytaane bu bu bu bu kenn waaw dara mooy ay ay idées yu yées kese la koy dugalal waaw ba pare nag di ko tàyyeeloo ci jaamu yàlla ak li nga xamante ne mooy weddi yàlla di ko ci xëcc di ko ci kon bijji kon nag dañuy gis ne tegginu li nga xamante ne bokk na ci tegginu li ñoo xam ne danga nga ëbbali mooy jural sa loxo nga teg ci ngir nga bañ shaytaani daal di juddugu imaamu muslim nag fii bi amu ci ci riwaaya am fa inna shaytaana yadxulu kese la wax kanta Riyaad bi dafa def wa fa inna shaytaana yadxulu fii kon shaytaane danaan ci surux eh, daal di ciy dugg waaw <coughs> te ñeneen ñi ko solo it loolu la yadxulu fiihi bi laa ci gisul na ko noon comme même imaamu Ahmad rahmatullah alayhi idaa tasaa'aba ahadukum falyumsik yadahu alaa fii fa inna ash-shaytaana yadxul na ko noon al imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhi moom it fa inna ash-shaytaana foofu moom falyashudda la wax waaw idaa tasaa'aba ahadukum falyashudda yadahu fa inna ash-shaytaana yadxul bu kenn moo tax mu ne qaala Abu Muhammad wa ad-Daarimi rahimahullah mu ne yaani ala fiihi mooy ci biir gémmiñam gi la naan soox daal di dugg moom saytaani mu yées mi kon loolu nañ ci bàyyi xel mooy teggin bi nga xam ne mooy ëbbali na nga jël sa loxo nga daal di ci teg ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale bunt bi léegi nag bii di ñëw mu defee ñuy dernier bunt ci kitaabu salaam boo ko defee ñu jeexal ko muy chapitre cent quarante-trois moom moo ci des buñ gisee chapitre boobu ñu génn complètement